kon alimamu alhafidu an-Nawawi rahimahullahu taala mu andi hadis neuf cent trente-neuf mu ne waan Waasilata bni al-Asqa' radiyallahu anhu annahu qaala salla binaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala rajulin mina al-muslimiin fa sami'tuhu yaquulu allahumma inna fulaana bna fulaanin fi zimmatik wa habli jiwaarik faqih min fitnati alqabri wa adaabihi wa anta ahlul wafaa'i wal hamd allahumma faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafuurur rahiim rawaahu abu daawuud rahimahullaahu ta'aala kon al imaam al xaafis ginnaaw bi mu jëndee xadiis Seydina Abu Hurayra be nga xam ne nee na Seydina Abu Daawuda moo ko solo mu dul mi beneen boo xam ne al imaam Abu Daawud as-Sijizi as-Sijistani rahimahullahu ta'ala moom it moo ko solo muy xadiis 939 ci Riyaad bi mu ne wa an Waasilata mu ngi jëlee ci saxaaba boo xam ne moo tuddoon Waasila ibn al-Asqa'i di doomu al-Asqa' annahu qaala nee na radiyallahu anhu salla julli na bina jiite nañu bina rasulullah yeneen saa salaam ala rajulin jiite nañu fekk mu doon julli ab néew ci benn góor boo xam ne minal muslimiina ci way wommatu ñi way julli ñi fa sami'tuhu yaqul mu ne dégg naa ko muy wax côté bii taxoon nañ ci ne lii comme hadiisu ki nga xamante ne nii mooy aw comme ne Maalik hafiztu ak sami'tu ko ne loolu day wane ne yeneen saa salaam julli néew léeg-léeg da ko doon wax ci kaw waaw. waaw ah, loolu nag borom xam-xam yi ëpp dañu ne loolu c'était pour jàngale moo tax mu wax ko ci kaw sinon ci suuf lañ koy wax waaye li imaamul Haafid na Hajar waxoon mooy dëgg malgré imaam An-Nawawi doon wax waxu imaam An-Nawawi moom xam <laughs> mooy loolu day wane ne non seulement bu dee jàngale la waaw mais quand même euh, même bu jàngalewu léeg-léeg mu wax ko ci kaw loolu loolu day wane ne wax ko ci suuf ak wax ko ci kaw jaa izaani ñaar yëpp possible te loolu mooy li gën kon rahmatullahi alayhi alayhi al imam al hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al asqalani kon mu ne fii mu ne dama ko dégg fa sami'tuhu kon mooy yi ci kaw la ko yone saa salaw yaqulu mu naan allahumma ay eh sa borom inna fulaan ibn fulaanin diw mii de di doomi diw fii zimmatika waaw moom daa nekk fii zimmatika mooy ci sa kaaraange la nekk waaw zimmatallah allah allah waaw fii zimmatik daa nekk ci sa kóolute mooy amaanak waaw wa habli jiwaarik waaye dafa nekk ci li nga xamante ni lii nag atru bayaan la la ñenn ji la ne day leeral li mu zimma bële mooy pacte bi nga xamante ne mooy ci sa tegg ci sa kaaraage ci sa wattu ak li nga xamante ne nii Euh, euh, mooy ci sax euh, ron la nekk waaw yaa koy saytu yaa koy yaa ko doon protéger waaw léegi faqihi yal na kon nag nga jéggal ko nga nga nga fegal ko min fitnatil qabri yal na fegal li nga xam ne mooy fitnaayi qabru wa azabi ak mbugalam wa anta te yow ahlul wafa borom bi tabaraka wa taala yaay boroom yaay ki nga xam ne yaay dëgg dëgg kiy matal lépp loo xam ne moom la diggee waaw ndax borom bi laa tux inna allaha laa tuxliful mi'ad comme ni nga ko wax boroom bi de du wuuteeg li nga xam ne moom la diggee walhamd waaye yaay ki nga xam ne yaay ki yelloo ñu lay sant te yaay ki njëkk a sant sa bopp allahu akbar allahumma isa eh, borom faghfir la yal na ko jéggal moom suñu ja suñu mbokk mi warhamhu te yal na nga ko yërëm innaka ndax dëgg yow antal ghafurur rahim yow yaa aji jéggalaa koon bi di aji yërëmaa koon bi rahmatullah ah, ah, ah, azza wa jalla mu ne rawahu bii de soloona hmm? ki nga xamante ne mooy Abu Dawud di al imam Abu Dawud as-Sijistani rahmatullah alayhi léegi laaj bu njëkk mooy est-ce que moom donga ko ne la sëriñam di al Ahmad ibnu Muhammad daal di woon na koy ñu génn waaye bii al nu Maaja Muhammad ibn Yazid al-Qazwini rahmatullahi alayhi moom daf cee dellusi kon alima daf cee moom ci la mu ne kon mu ngi kondi ci kitaabul janaa'iz imaam Abu Daawud baabu du'aa'i lil mayyit mu ne haddathanaa Abdurrahmaan ibn Ibraahiim ad-Dimashqi mu ne nettali nañu suñu sëriñ Abdurrahmaan ibn Ibraahiim ad-Dimashqi di Abdurrahmaan ibn Ibraahiim ibn Amr ibn Maymun al-Qurashi al-Uthmani mawlahum ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana al-Walid mu nekk ñu nettali mooy al-Walid al-Walid ibn Muslim al-Qurashi mawlahum Abul Abbasi al-Umawi mawlahum rahmatullahi alayhi ha mu ne imam Abu Dawud taxawal ma di la beneen sàllala mu ne wa haddathana jóge ci càllala dem ci beneen mu ne wa haddathana te nettali nañu ba léegi Ibrahim ibn Musa ar-Razi suñu sëriñ Ibrahim ibn Musa ibn Yazid ibn Zazan at-Tamimi Abu Ishaq ar-Razi nga xam ne moo siiwoon as-Saghir ak al-Farra rahmatullahi alayhi qaala moom mu ne axbarana al-Walid mooy biñ jóge sànq mu ibn Muslim al-Qurashi rahimahullah mu ne wa hadithu Abdurrahman atam mu ne hadithu Abdurrahman ibn Ibrahim bi mu njëkk a tudd nag moo gën a mat mu ne haddathana nettali nañu kon mooy kan al-Walid mu ne haddathana Marwan ibn Janah mu ne kuy nettali mooy Marwan ibnu Marwan ibnu Janah di Marwan ibnu Janah al-Umawi ad-Dimashqi ash-Shami nga xam ne cosaanam Kufa la woon ah, rahimahullahu ta'ala kon moom moo ne ah, muy Marwan ibnu Janah an Yunus ibn Maysara ibn Halbas mu jël ko ci Yunus ibn Maysara ibn Halbas muy Yunus ibn Maysara ibn Halbas al-Jabalani Euh, al-Himyariyu euh, Abul Hablasi ad-Dimashqiyu ash-Shami rahimahullahu ta'ala moom moo ne an Wasilata ibn al-Asqa'i moo ko jëlee ci saxaaba bi di Wasila ibn al-Asqa'i radiyallahu ta'ala anhu di Wasila ibn al-Asqa' ibn Ka'b ibn Amir ibn Layth ibn Bakr ibn Abd Manat euh, Abul Asqa'i ñi na Abu Muhammad ñi na Abu Qurfa Abu Qursafa ñi ah, na Abul Xattaab ñi na Abu Shaddaad rahimahullah wa radiya anhu allaysi nekkoon saxaaba boo xam ne bu siiw la woon radiyallahu anhu annahu qaala mu ne salla bina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala rajulin min almuslimina fa sami'tuhu yaqul allahumma inna fulana ibna fulanin fi dhimmatik faqihi fitnata alqabr qala abdurrahman fi dhimmatika wa habli jiwarik faqihi min fitnati alqabr wa adhabi annar dalaa bëgg a wax ne mooy ñaar yim la wax ñaari càllala yooyu muy càllala Ibrahim ibn Muusa boobu dana rek inna fulaan ibn fulaan fii dimmatik faqihi diw di doomi diw mu ngi sa pat su suufu kaaraange kon nag yal nanga ko muccal fegal ko fitnaay xabru mu ne qaala Abdurrahman kanta Abdurrahman ibn Ibrahim bi mu la ne woon moom xadiisam atam ba moo gën a mat foofu yemul foofu dana fi zimmatika wa habli jiwaarik faqhi min fitnati alqabri wa adaabi annaar wa anta ahlu alwafaa'i walhamd allahumma faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafuurur rahiim ah, kon mu ngi noonu mu ne qaala Abdurrahmaan an Marwaan ibn ibn Janaah kon nii la ko al imaam Abu Daawuud as-Sijistaani daal di indi hadiis bi hadiis bi ah, ginnaaw bi ñu ko gisee lëkkaaleem ak bunt bi baabu ma yuqra'u fi salaati ala al janaza buntu bi wax li nga xam ne moom la ñuy jàng ci jullee néew mooy bii itam dafa leer mooy eh, ginnaaw bi nga xam ne moom lañ gis ci bii bi hadis eh, bi ñu génn léegi allahumma anta rabbuha wa anta xalaqtaha ak yi nga xamante ne nii moom la romboon moom lañu ñu romboon ci Awf ibn Malik ak Seydina Abu Hurayra ak Abu Qatada ak Abu Ibrahim walid Abu Ibrahim alhamdulilah beneen boo xamante ne nii bu jaam bi mën la daal di koy ñaan buy jullee néew mu daldi koy jaare jël ci li nga xam ne moo rote eh, eh, ci rasulullahi alayhi salatu wasalaam muy allahumma inna fulaan bu boobaa dañ ciy jànge xadiis bi que kon tudd turu bi eh, boole kook doom diw di doomu diw boo xamul nga ne li nga xam ne mooy euh, euh, abduk wala amatuk wala inna fulaan amat euh, inna fulaan fulaanan amatuk ibnu amatik ak yu mel noonu loolu mën na nekk waaw wala inna fulaan ibnu fulaan monsieur x ibnu y ah x ibnu y voilà mooy wax tur loolu day mën a nekk ci ki nga xamante ne mooy boo julli néew man ngaa tudd turam moo tax fi inna fulana ibna fulani waaw fi zimmatika faqihi fitnatal qabr ñu xamee ci ne mbugalu bàmmeel lu sax waaw lu am la waaw loolu du ko weddi lu dul ñi nga xam ne mooy ahlul bidai wal ahwa ñoom ñooy weddi loolee waaye loolu mbir la moo xamante ne mu sax mu am la yoo tax yenent bi alei salaam doon ko doon ci muslu xatta boo xamante ne hmm, eh, day julli eh, bu bu bu bokk na ci yi nga xamante ne ni eh, moom la bu tashahhudi ba pare ah allahumma inni a'udhuka min adhabi al-qabr wa min adhabi jahannam wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal waaw allah ak beneen allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamaat allahumma inni a'udhu bika minal ma'sami wal maghram yooyu yëpp nga gis euh, bu njëkk bi ñaari yëpp ñaari xadiis yi ñu fi wax yëpp muttafaqun alayhi la allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr borom bi maa ngi lay muslu ci mbugalu bàmmeel kon loolu bu dul woon ne lu existe la yeneen saa salaam di ñëw di muslu ci loo xam ne amul. waaw kon loolu euh, kanta malaaxida yi minal kufaar ak ñi nga xamante ne nii ñoom bi ñuy julli fi qulubihim marad minal munaafiqiin al kibaar ci naafiq yu rëy yëg ate yéeg ñi nga xam ne gëmuñ dara bi jéema ënday si gis ak naan dem leen ci bàmmeel li ngeen gas ngeen xool est ce que yéen yii yëpp ñu fiy wax di ngeen ko gis ñooñu ñooy ñi nga xamante ne ajhalu naas wallahi ñooy ñi gën a sànku ci nit ñi waaw yaakaar nga ne loolu yoolu noonu mooy da ngay boo gasee da ñëw gis ay malaaka yow malaaka yi fii nii rek ñu ngi dund ak ñun est ce que da leen a gis ñëpp leen di gis léegi yaakaar nga ne man ngaa gas ne boo gasee bàmmeel da ngay gis malaaka bi suul nañu waa ji mais léegi nañ gas taxawal ah après ñu xool tiwo yi ñuy wax naan dañ koy branché ci ajjana wala ci sawara ñu xool ndax tiw am na yow da ngaa feebar wala ci barzax ak yooyu yow da nga feebar loolu da ngaa foogante ne monde bii la ñun suñu monde palpable bii la wal iyaazu billah moo tax yal na borom bi daal di nawwir ah, basaa'ira abdikal mutanawwir <laughs> borom bi yal na nga <laughs> leeral daal <laughs> clairvoyance bëtu biiru sa jaam bi nga xamante ne lay toroxlu ngir yow waaw bu torox bii ngir yow waaw waaye nga leeral eh, xoolu ñi nga xamante ne ay julli lañ ba pare di am ay sikki sàkka yu mel ni ak ñi nga xam ne ñooy intiqadaat yu yéesee di weddi ne azabul qabri loolu amul te teg ko ci li nga xam ne mooy seenum xel ak ni nga xamante ne moom la leere ci sunna ñi mais nag attention duñ ne waajoo di yéeféer la <laughs> waaw parce que en fait dafa dul mutawaatir waaw du information boo xam ne mu mutawaatiram nañ ko ame parce que bu doon loolu la moom lu ñu amee mutawaatir moom ku ko weddi ku nekk moom da ngay nekk sauf que du mutawaatir moo tax euh, kooku euh, kooku mu ngi ci ala xatar te ahlu ahwa lam wal bidaa waaw ñoom ñooñu waa bidaa lañu waaye loo tekkiwul ne léegi euh, bon koo xamante ne jullit la ñuy wax gannaaw da ngay sikki sàkk ci mbugalu bàmmeel ak yooyu yow boo fi deewee kenn du la suul ci almeeru jullit dañ naa ah déet affaire bi nag àggul foofu ah dëgg la loolu ak ak ak bidaa la bu rëy la le fait ñu koy bañ parce que texte yi. loolu dafa am solo information boo xam ne ren saa salaam dañ ko jëlee ci ren saa salaam mais mooy euh, xabaru ahad la mooy ay ñenn na ko indi ay benn ki ñaar ñoo nekk ni mbir mi àggul xaddul mutawaatir fi nga xamante ne mooy comme ñoo xamante ne mbooloo mu bari ñoo jëlee ci mbooloo mu bari ñu jëlee ci mbooloo mu bari ñu jëlee ci ren saa salaam comme ni alxuraan demee yu mel noonu euh, comme loolu ak julli juróom la. yu mel noonu euh, te julli juróom la boobu même bu dee kii na mooy am na ñoo xam ne comme xanafiya yi dañu ne bon yooyu mooy fard yi waaye bokk na ci waajibaat am na euh, <laughs> beneen boo xam ne witar mais mooy yoo xamante ne nii comme comme wooru koor voilà est julli daa war a woor nga naan dooman wóoruma ah. yow na ngay nekk kii finance lu tax dalee wóoru la ndax julli daa war a julli nga naan bon loolu nag wóoruma voilà lool dalaa war a wóor <laughs> mais bu dul yooyu comme information yi loolu du def yéeféer ka nga xam ne da ciy dute waaye def na ko nag min ahlil bidai wal ahwa kon allahumma inna fulan ibn fulan fi dimmatika faqihi fitnatal qabri loolu day wane ne kon ah lu am la de waaw bàmmeel ya waaw imma mu nekk loo xamante ne day nekk euh, bànneex ci boroom wala mu nekk ay mbugal waaw nekk boo xam ne kiwal buñ lay branché ci àjjana wala bi nga xam ne wal iyaadu billah minan naar kon loolu lu amaam solo la wa habli jiwaarika habli jiwaarika faqihi min fitnatil qabri waaw na nga ko musal ci fitnaay qabru kon waaw wa adabihi ak mbugalam fitnaay qabru <laughs> waaw laaj yoo xamante ne nii waa ji day ñaq tooy xeb sonn <laughs> waaw mooy lan borom bi yal na nga ko may xujjaam ay layam yal na nga ko ko jàppandal moo tax yeneen saa salaam léeg bu ñu imaam dina ko di ci kanam euh, dina di yenn yi mooy bu suuloon ba pare denc ba banaan ñaanal leen seen mbokk ak mooy ñu dëgëral ko ndax fa innahu ndax kat jamono jii dafa nekk koo xamante ne ñu ngi koy laaj kon nag ñaanal leen ko ak jàppandal goo xamante ne ni hmm, da doon istaghfiru li axi wa li axiikum wasalu lahu tasbit fa innahu al yus'al dinañ ko gis ci chapitre cent soixante et un bi insha allah ñaanal leen ko yokk leen ko ñaanal malgré biñ ko jullee ñaanal woon ko yàlla jéggal ko waaye buñ ko suulee ba pare nañu ko ñaanalaat jéggalu yàlla te ngeen xam ne ah jamono jii de ngeen laaj ko borom bi dëgëral ko ndax yusabbitu llahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah waaw waaw ñun nag du ñu ne bon euh, bon comme que moom jullit la woon bon il n'a pas wax na ta qawluhu al yàlla la <laughs> jaamu yàlla la moo tax yeneen saa saa digal ko gënaat la <laughs> wax nga dëgg loolu kay borom bee ko wax te ni mu ko waxee noonu la koy defee waaw yusabbitu allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fi l hayati dunya wa fi l akhirah wa yudillu allahu adh-dhalimin wa yaf'alu allahu ma yasha ca suratu sayyidina ibrahima al-khalil alayhi salatu wassalam borom bi ne mooy dëgëral alladhina amanu ñi dëgg ñi gëm yàlla bil qawli thabit ci wax ju sax ji muy kalimatu la ilaha illa moo leen koy saxal ci seen xol yi yombalal ko seen làmmiñ yi seen jëf seen cër yi di ko jëfe waaye rawatina buñ leen di laaj ci mbuur fii xayaati dunyaa ci àddina gi kan moo ñu saxal ci la ilaha illa allah te yal nañu ci faat mooy borom bi waxoon mooy day dellu ci liñ doon wax sànk waaw allahumma anta rabbuha wa anta xalaqtaha wa anta hadaytaha lil islam borom bi yaa ko gindi ci l'islam du effort kenn du jàmbaar teg kenn laa wax wala sëriñu kenn wala usaasu kenn borom bi la waaw gëneelam képp la du leneen waaw fil xayaati dunya li tax laa ilaha laa yomb ci ñun sax ci ñun ñu julli ñi parce que borom bee ñu ko yombal li tax nag mu jafe yéeféri moo tax mu ne wayudillahu zalimin borom bi mooy seetaan bàyyi ñu sànku ci maandu teen sànkutekat yi moo tax ñoom al qawlu saabit muy laa ilaha illallah mënuñu ko incarner non

waaw ala kulli shay'in ala kulli shay'in maa xala Allahu baatilu maa xala Allaha baatilu waaw ala kulli shay'in maa xala Allaha baatilu wa kullu na'iimin ah mooy côté Bale rek <laughs> ala kulli mooy asdaqu maa qaala ash-shaa'ir qawlu Labiid li la saa saa waxoon li ñu ne dëggulu ab taaxuraankat aw waykat wax mooy li Labiid wax. waaw amul lenn alaa waawee alaa yëg ngeen wéegal leen lépp lu nekk rek boo ci génnee yàlla neen la du mën a exister ça n'existe pas waaw il n'aura pas euh, pouvoir de d'exister c'est impossible muy muy nekk waaw kon yuthabbitu allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fi l hayati dunya ci dundu ju gaaw a jeex ji waaye wa fil akhira al akhira allaaxira nag première porte allaaxira mu ngi commencé boo faatoo waaw muy alxayaatul barzaxiya nga xam ne daa nekk lism waaw muy li nga xam ne diggante dund gi ak bala ngay àgg bés ba ñuy dekkile dund googu muy barzax borom bi ña nga xamante ne nii ñooy faatu malaaka yi ñëw di leen laaj ca seen bàmmeel borom bi moo leen di dëgëral bil qawli saabit ci wax ji nga xam ne moo sax waaw ah loolu la doon daa commencé woon fële alam tara kayfa daraba allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba asluha saabitun wa far'uha fi as-samaa tu'ti ukulaha kulla hiinin bi-idni rabbiha wa yadribu allahu al-amthaala lin-naas la'allahum yatadhakkaruun wa mathalu kalimatin xabiisatin ka shajaratin xabiisatin ijtussat min fawqi al-ardi maa lahaa min qaraar mu tekki lii yusabbitu Allahu allaziina aamanuu bil-qawli saabiti fi l-hayaati d-dunyaa wa fi l-aaxira wa yudillu Allahu z-zaalimiin wa yaf'alu Allahu maa yashaa' borom bi nag mooy def lu ko soob kenn du ko forcer ci dara haasha amul kenn kuy forcer borom bi fa'aalun limaa yuriid comme ni mu ko waxee feneen aji jëfaakoon képp la li mu li mu namm waaw mooy gind ku ko soob seetaan ku ko soob ci maadu teen mu sànku kon yow manoo ne bon lii nag la borom bi wax kon ñun jarul nekk di ñaanal kii euh, comme ko jullit la woon nag naa leen yàlla wax lool te qawluhu alxaq wa inna allaha te moom laa laa laa yaxliful mi'ad du daldi wuute ak li nga xam ne mooy li nga xamante ne mooy diggéem waaye yonent bi nga xam ne moo ñuy leeral alquran alhamdulillah moo ñu jàngal ne istaghfiru li akhikum <laughs> wasalu lahu tasbit loolu borom bi ñaan neen ko du borom bi nee na moo ñuy gindi <laughs> hein waaye nee na ñu ñaan ko ko ci fatiha te mooy li gën li li gën a ëpp doole li mu mu sàkku ci jaam bi mooy mu la wax ci fatiha yow boo bëggee xam li ëpp doole li yàlla tabaaraka wa soxla ci man en tant que jaam demal suuratu Faatiha boo fa demee trouver sa waaw sa question boobu la koy tontu mu ngi foofu mooy lan ba nga bàkkee sa boroom sant ko bàkk ko lan la bàyyiwul kenn di dugal di placer ay ñaanam moom moo ñu wax li ñuy ñaan ihdina siratal mustaqim siratal ladina mooy ihdina hidaaya googu gindee googu ci yoon wu jub bi la boroom bi bëgg ci ñun te moom lay xaar ñun moom la ñu ñaan ne dee ma ko ñaan nag kon waaw kon yu sabbitu mooy malgré lool nee na naan ko waaw waaw kon mu ngi noonu léegi kon euh, euh, euh, kon gis nañ fii dafa am solo mu ne kon wa anta faqihi min fitnati al qabri wa adabi wa anta ahlul wafa'i wal hamd waaw mooy borom bi yaay ki nga xamante ni yaay kii matal sa dige waaw li nga dige woon way jaamuñu moo tax keroog bo yeneen saa salaam Badr euh, bi xare Badar bi gisee ñaari mbooloo yu taxaw euh, muy ñaan ñaanam gu gudd goo gële ba kaalaam gi wadd naa Abu Bakar ñëw daal di koy tegalaatam ne ko nag doy na nag waaw doy na li nga ñaan doy na waaw waaw déeyaale gi ngay déeyaale ak sa boroom dagaan gi nga koy dagaan doy na waaw waaw naan ko boroom bi an jizi ma wa'adtani bokk na ci la mu ko doon wax yal nag ma defal damaa bëgg nga réaliser ma jëmmalal ma li nga xam ne moom nga ma doon dig waaw waaw mooy ci bu jullit ñi dajeek yéeféer yi de muñ dégg ndigal doxale say ndigal te sori say tere ñoom ñoom an nasr ak ndimbal voilà allahumma in tahlik hadhihi al isaba waaw ay borom bi tabaraka wa mbooloo mii de bu ñu alkoo kenn dootu la jaamu ci kaw suuf allahu akbar allahumma anjiz li ma wa'adtani waaw kon nag mu ngi noonu moo tax fii ñaan gi ñëw hmm? wa anta ahlul wafa te borom bi a inna allaha la yuxlifu al mi'ad borom bi <laughs> du jaam <laughs> jaam yi moom man lañ laa jox rendez-vous wala digg la dara juuy la yi ngay nekk Europe di def say étude hein am koo xam sa benn mbokk wala koo xam ne xam nga ko au Sénégal mu naan la waay yow yow sa waay yow yow li nga jàng rek lañ soxla sa waay gis nga boo amee woo ma ma ne waay yow yow ci saase lañ la jël <laughs> gis nga ba amee sa diplôme renouvelé <laughs> woo sa titre de séjour nga basé ci waxi waajoojee <laughs> nga woo ko mu wuyu nga ko waa man de maa ngi waajal ngir ñëw sax bon j'ai eu mon diplôme ah, waaw yow sa waay ma ne yow kay kay ñëwal gis nga bés boo ñëwee ba ne suba ngay dem <laughs> woo ko woo ko jotoo ko walla nga àgg aéroport Ndakaaru ba fële ca jaas <laughs> woote affaire bi sonné après ba coupé kiiwul nga bàyyi message woote waat tombe ñu ne la numéro n'est plus attribué xamal ne waa ji trahir na la te lool yomb na ñun moos waaw des trahir man c'est des trahir woman ñooy taxawaalu ci dëkk bi wala waaw ku la ci gën a jekk kaalaat costume nag yoboo nga moytu ko surtout kooku dàq laa wan wan ay ay ay nag yooyu di la bu ñu wax muy wax yu mel noonu mooy dalaa bëgg mbaal kese xottaamu duniyaa la <laughs> lay ut mattum àddina te yow mii dalaa bëgg boole ci yooyu dama na nga def attention kanta borom bi nag inna allaha la yuxliful mi'ad waaw waaw inna la nansuru rusulana amul kenn la nansuru rusulana ñun dëgg-dëgg ñooy dimbali suñu ndaw yi wala diina amanu ak ñi gëm doo gëm yàlla di la laaj waaw ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tijahak waaw ta'arraf ila allahi fi raxa ya'rafka fi fi shidda waaw sooy gisoon mawlana ibn abbas bi ko yoneen saa sam doon xamal mu nekk tout tànk mu koy xamal njàkk kaddu yu toll noonu nga xam ne mag ak ndaw ñépp ko soxla waaw waaw del xam ne sa boroom jamono buy neex buy neex bee ci sant sa boroom te xam ne mooy boroom xéewal gi moo la ko defal bu mettee mu mu mu mu mu la waaye dee ko wattu waaw di topp ndigalam yi tey sore tereem yi tamu tax di ko teet moom boroom bi tabaaraka wa taala say wax say jëf say yëngu ah boo ko defee de moom hm, moo lay wattul boppam waaw borom bi nag du la trahir jamais jaam yi nag moom trahir man yaa ngi fi fees del mu ngi noonu léeg-léeg lam la doon dig sax da koo manut waaw léeg-léeg bam la koy dig manoon na ko loolu yi day am mais jamono ji nga xam ne ci la ko bi ci nga ñëw mu war ko réaliser manatu ko waaye bu boobaa sincère al te yàlla tax waaw waa ji xam ne yow da nga koo manul mu bañ a jàpp na yow da nga koo nax alors que man-man gi moo fi newatul nga xamal ko ne man-man gee fi newul te mu gis ko xam ne du ay lépp du ay lër du ay dóor marto kon nag loolu lu ama am solo la ahlul wa ant ahlul wafa'i wal hamd mooy ki gën a yelloo ci koy sant moo tax mu ëndil ñu ci alquran fatiha bi ñuy jàng saa suñu ne bu ñuy julli alhamdulillahi rabbil alamin kon nag allahumma ginnaaw lii lépp ngir lan faghfir lahu waaw <laughs> waaw lii lañ lii mooy jéggal ko warhamhu te nga yërëm ko innaka dëgg-dëgg yow antal ghafuur ar-rahiim yaa aji jéggalaa koon bi yaa aji yërëmaa koon bi bari lu muy jéggale ak lu muy yërëme kon hadis baa ngi noonu bii beneen a ngoongu léegi rek bii di ñëw ñu gis hadis neuf cent quarante mooy le dernier mooy bu mujj nag ci suñu bunt bi baabu ma yuqra'u fi salaati